أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الملك kon sunu boroom tabaraka wa taala di wax ci saar bi nga xam ne lañ tàmbali woon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna di suuratul mulk muy saar bi wax ci nguuru borom bu kawe gi ta màgg mu ne wa qaalu law kunna nasma'u mu ngi wax yéeféer yi bañ leen di dugal safara la nga xam ne loolu la leen ñay garde safara doon laaj ñuy tontu léegi nag ginnaaw bi ñu ne wa qaalu dinañu ne ñu ne ñoom yéeféer ya law kunna nasma'u cëy waaye buñ nekkoon ñoo xam ne doon nañ dégg ak waaraate tey tey te di ko jàpp aw naaqilu te ñuy takk li nga xam ne mooy wax ju baax dañ ñu doon wax te di xalaat di utiliser suñu xel yi te xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ko utiliser woon dëgg-dëgg waroon nañoo xam ne nag li ñuy bokkaale yàlla wala suñu bopp bi ñu jàpp ne ñun daal ñun suñu bopp a tax ñuy réussir gëmuñu sax leneen ko ate yi waaye ñun suñu bokk lañ gëm bu ñu xalaatoon xamoon ni mbir yi demewul noonu de kon nag bu doon nekkoon nañ di dégg waaraate wan ñu doon waar ca àddina aw naaqilu wala ñuy xalaat tey takk waaraate kunna kon doonte kon tay du ñu nekk fi ashaabi sa'ir bokk ci ñi nga xam ne ñooy waa safara fa'tarafu suñu boroom ne nag biñ waxee lii nag fa'tarafu ñu reconnaître daal bi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo ñoo nangul seen bopp ne bidan bihim ci seen mbooloo bi ñoom ñoom ñëpp ñu daal di reconnaître ne ah ne ñun nag bi dam bihim ci bakkaar yu mag ci seen bokkaale gañ doon bokkaale yàlla ñàkk ko bañ a jaamu ba kon ñoom ñoo ko waxal seen bopp ne ñun ñoo bañam lànkaloon suñu borom te àddina kon nag suñu borom ne fa suxqan kon fa suxqan ak sori waay waaye nañu sori yërmande boroom bi même bu dee ne safara bii sax neenul yërmande borom bi am na lu ciy daw ci seen kaw waaye mooy yërmande gam defal ñii mucc tey ñoom sori nañ ko fa suxqan sori li ashaabi sa'ir yi sori yërmande boo gële tax ñuy mucc na li ashaabi sa'ir yi ñaal ñi nga xam ne ñooy waa safara ëllëg de mu ne nag inna alladina yaxshawna rabbahum bil ghaib bim paree nag ci yéeféri nag muy wax ñi nga xam ne ñoo ko gëm mu ne inna alladina yaxshawna gantaa ñoom ñi nga xamante ne nii yaxshawna dañoo ragal daal di gëm rabbahum seen borom bil bi ci kumpa mooy lim leen di dig naan àjjana ak safara bi ëpp ci nit ñi teguñu ci seen bët te gisuñu ko waaye yi seen borom nekkul koo xam ne ku ñuy teg seen bët la di ko gis wala yu bari ñuy gëm yu ñuy yoo gëm yu jullit bi gëm ci kumpa la aju suñu borom nag ne ñoo ñële nga xam ne dañoo ragal seen borom teg ko ci kumpa seen gëm yàlla tax mu ne ñooñu ne lahum ñeel na leen maghfiratun ak njéggal wa ajrun ak pay kabiirun gu màgg màgg wa asirru qawlakum mu ne kantaa yéen yéefaru yi ak yéeféer yi ba àddina tukki di def ay di ay plan di daal di def ay complot ngir sama diine jii du avancé naa leen yëgal man seen boroom même bu dee gëmu ngeen alxuraan bi ma koy leen wax lu leen wa asirru qawlakum daal di leen ndànku seen wax yi wax leen ko ci secret ci ndànku aw ijharu bihi wala ngeen wax ko ca kaw innahu yëg leen ne seen boroom alimun mooy aji kon bi zaati sudur la nekk ca biir dënn ya laata muy génn xam na ko kon nag ngeen di ruuma daal di wax ndànk di wax en secret ngeen wala ngeen di wax en en public di wax ci kaw moo ci yem boroom bi lépp la xam alaa ya'lamu xanaa xamul waa ah, eh, xanaa nag xamul man ka nga xam ne xalaqa waa ci bind nit ñi xanaa moom nag xamul li mu bind wa huwa moom al-latifu sew yi alxabiiru mooy ki nga xam ne mooy ki dañ kumpata la nekk ko xam ne amul dara lu nëbbu ci moom lépp xabaar yépp moom mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa ci loolu ne mu ne huwa alladhi ja'ala lakumul arda borom boo bële waaye tee ngeen a xalaat xéewal yi leen defal tax ngeen gëm huwa moom borom bi alladhi mooy ki nga xam ne ja'ala lakumul arda moo leen defal suuf si tax tàggatal leen ko baan famshu ba ngeen man ci di dox di def lu leen neex man ci di tabax ne comme ni ko fi waxe famshu fi manakibiha waaye waaye dox leen ci côté suuf yeeg suuf si ut leen ci ay talee ci yoon di dox di dem di doxi seeni soxlaa ka def lu leen neex wa kulu min rizqihi te ngeen lekk ci xéewalu borom bi nga xamante ne nii yu dagan yi mu def ci kaw suuf wa ilayhi waaye ngeen ci def nag na ngeen xam ne ci seen borom an nushur ngeen di dellu yéen ñépp fa amintum mu ne amintum man fi samaa'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha tamur mu ne moo yéen yi sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam a amintum ndax am ngeen kóolute man fi samaa'i seen borom mi nga xam ne moo leen féete kaw moo féete kaw lépp nekk féete kaw lépp an yaxsifa bikumul arda mu daal di daal di bëtëxal suuf si ngeen yéen yéen ci biir suuf suuf si daal di leen wan fa idaa hiya tamuur bu ko defee nga gis muy dem ak ñëw di leen def noonu ko wan na ko génnee ko wan na est ce que loolu am ngeen ci kóolute bu ngeen weeggee seen borom mooy manoon na koo def de yéen daal yéen a dal xel am amintum wala boog ndax yéen moom da ngeen a am daal kóolute jàpp ne yéen sécuriser bu ngeen ba lii du leen dal que ne ndax am ngeen kóolute man fi samaa'i seen borom mi nga xam ne moo féete lépp kaw féete lépp nekk ci nekk li nga xamante ne nii wala man fi sama ka nga xam ne asamaan fa la pouvoir am day xéewal yim leen di sotti ak yim leen di defal est ce que ragal ngeen koo kële an yursila alaykum hasiba mu daal di sànni ci yéen benn loo xamante ne nii ngelaw lu sedd guy ànd ak xeer ak doj yoo xam ne dañuy ñëw mbugal leen fa sata'lamuna bu keroogee di ngeen xam kayfa nadir ana man sama waaraate sama xuppaate gi ma leen doon xupp ngeen di bañ lan lay deme de anhum fa kayfa kaana nakiir mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yow jullit bi bul yaakaar ne ñiy weddi tey ñooy ñi fi njëkk a weddi déedéet wala xat ta dëgg-dëgg kazzaba weddi woon na yonent yi ak sama yi ma leen di yónni alayhimu salaatu wassalaam alladiina nit ña nga xam ne min qablihim ñoo fi jiitu woon waa Quraysh ñii ñoo fi jiitu woon waa Makka ñii waaye ñoo fi jiitu woon waa suuf ba àddinay tukki am na ñu leen fi jiitu woon de laata alquraan bi ñëw ñoo xam ne dañoo weddi woon fa kayfa kaana nakiir ñoom nag waroon nañoo xam ñoom ba nga xam ne ci lañ la weddi mbugal ma ma leen teg bañ giñ ma bañal fan la leen jëme loolu ñoom xam nañ ci moo tax suñu borom di wax lu bari wéy yéen ci kaw suuf ngeen xool mujjeek ñi nga xam ne mujjutee mujjee mujjute ñi nga xam ne mujjuk bokk ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ananan naa leen def kon awalam yaraw ila tayri mu leen di jox nag di ñu jox nit ñi li nga xam ne mooy mandarga boo xam ne buy wane kattanu borom bi tabaraka wa mu ne awalam yaraw ila tayri xanaa ñoom xooluñu xool boo xam ne xool bu leen ila tayri ci picc yi fawqahum tiim seen bopp yi saafaatin di naaw tàllal seen laaf yi wa na di ko lem maa yumsikuhunna moo kan moo téye picc yooyu la buñ tàllalee seen laaf yi di naaw kan moo leen téye illa arrahmaan lu dul arrahmaan ni fees dellëb yërmande di borom bi xam nga am na picc yoo xamante ne ñi ñoom ci kaw comme kuwaay yi ñoom ci kaw la ñuy lekk la ñuy naane la ñuy defi seen lépp bu ñuy nelaw sax ci kaw la ñuy nelaw mooy ci kaw bu ñuy naaw ci la ñuy nelaw ba